أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين amma ba'du fa yaquulu rabbu tabaaraka wa ta'aala fi suurati zumar wala suuratul ghuraf ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim qul yaa cibaadiya alladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmatillaah inna allaha yaghfiru dunuuba jamiican innahu huwa algafuuru kon ñu ñëwaat ci laayaab juróom fukk bi ak ñett ginnaaw bi nga xamante ne nii ci jataay yi ñu génn suñu boroom tabaaraka wa taala ci laaya bi muy wax yéen sama jaam yi nga xam ne yéen ëppal ci seen bopp ci mooy yàlla yi bu leen ñàkk yaakaar bu leen désespéré wu ci yërmande yi yàlla te ngeen xam ne seen boroom azza wa jalla mooy kiy jéggale bu bàkkaar yi mbooleem seen innahu dëgg-dëgg moom huwa moom di alxafuuru mooy aji jéggalaa koon ji arrahimu aji yénumaa ñu ngi woon di gis sababu lu tax laay bi wàcc gisoon nañ bi nga xam ne moom la mawlaana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma anhu Abbaas radiyallahu anhuma tamit daldi nettali tey nag ñu war a continuer beneen bi ba léegi ñu ngi ko jële ci mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhuma mu ne ay nit lañ ñoo xamante ne nii ay yéeféer lañu yoo xam ne dañoo jóge makka daldi ñëw ne a ah, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de mu ngi naan nee na ñoom ñoo doon wax waa makka ay yéeféer yu ne woon makka naan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kan nee na képp koo xam ne dafa jaabu xërëm yi faat ay bakkan bi nga xam ne borom bi daf koo ñoŋal kooku kenn du ko jéggal léegi kon ñun nan lañuy gàddaayee nan lañuy deme di tuub leeta def nañ yi nee nañ suñu borom daldi wàcce laaya bi loolu ku mel ni al imaamu tabari raxmatullaahi alayhi daldi na koy nettali naka noonu al imaam al waaxidi daldi na koy nettali boroom asbaabu nuzul jëla ko ci mawlaana ibnu abbaas ci loo xam ne nag amul sanadam de ak imaam ibnu Mardawey waaye loolu kon beneen a ngoogu bi nga xamante ne nii nag mooy bu mujj bi dañ ne eh, muy riwaay boo xam ne imaam at-Tabari at-Taba eh, imaam at-Tabari naam moom moo ko soloo kene eh, kii bii nii xam nga kan la affaire bi lenn la mooy ki nga xam ne ah non imaam at-Tabarani imaam at-Tabaraani ndax loolu ñooñ bokkuñu <laughs> voilà imaam at-Tabari ak al tabaraani bokkuñu rahmatullahi alayhi <clears throat> moom moo ne léegi nag moom moo moom moo moom moo nettali naka noonu al imaam al-Bayhaqi Abu Bakr radiyallahu anil jamii wa rahimahum ñoom ko ci ki nga xam ne mooy mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu anhu ne ki nga xam ne moo doon laaj loolu mooy Wahsh ibn Harb Wahshi Wahshi foog naa voilà moom xaw na siiw mooy ki nga xam ne moom moo faat Seydina Hamza ibn Abdil Muttalib keroog ci ghazwatu Uhud comme ni nga xam ne tamit inshaa allahu taala dinañu ko gis ci lu gàtt fi nga xamante ne moom la ñuy gis ci saar bi nga xam ne fala suñu boroom tuddee li nga xam ne mooy xare Uhud muy suuratu Ali Imran inshaa allahu taala léegi Wahshi moomu noonu nga xam ne daf ko faatoon li ma ko faatee nag moom wax si nettaleem yaatu nag imaamul Buxaari rahmatullah alayhi ak sëriñam al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal boroom ngir mi ñoom ñaar ñépp solo nañu li nga xam ne wax sii noonu la nettalee li nga xam ne noonu la faata Seydina Hamza duñ ci guddal bu ñu àggee foofu insha allah dinañu ko tënk tuuti eh, nga xam ne bi mu tuubee dafa ñëw da làqatu ndax bi mu reyee Hamza l'islam bi du dugg ci réew yi dafa jóge Makka daal di daw dem ne naa dem fu sori ndax wóorul fii bu ma fi jullit ñi fekkee mooy bi lislaam duggee Makka léegi nag laata yu yubbi Makka dafa daw bi mu demee nag dem Taayif dem Taayif waaye lislaam bi di continuer ba ni nga xamante ne nii nag ah waa Taayif mujj xareb Taayif xam nga yonente ma alayhi salaatu salaam demoon na di xare waa Taayif waaye mujj leen kii ndax da leen a assiégé da leen a wër ndar kepp leen waaye waa Taayif défendre seen bopp bu baax aar bu baax seen dëkk bi yonente mi alayhi salaatu salaam dellu keroog bi mu jógee Xunayn après nag waa Taayif dañoo yónni ay mbooloo ci yonent bi alayhi salaatu salaam ngir dem laaj ko daal ci négocier ci wàllu diine seen diine ji ñu bëgg a dugg daal ne am na yoo yoo xam ne yoo xam ne dégg nañu alxuraan di ko tere te ñoom noonu la ñuy dundee dañuy dem nag wax ak yonent bi alayhi salaatu salaam ngir yooyu mu dagan ci ñoom bañ demee daal ci gàttal yonent bi alayhi salaatu salaam bañal lii yépp ne leen mukk loolu du manu la nekk. loolu moom manu la nekk yaakaar naa ne tuddoon nañ ko bu ñu ko tuddul it garaawul mooy dinañu ko gis insha allahu taala léegi euh, wax sii ne man ba ma gisee gaa yi dem ma ne é man fi ma dawoon làqu muy Taif gii commencé nañ nar dugg ci lislaam nee na ma nar a daw dem fa nga xam ne mooy Byzance fa romain yi nekk muy fi nga xamante ne nii ñoom ñoo jiite woon ñoo ëppoon doole ñoo perse yi ma nar a dem foo fële am ñu ne man ak yow wax si bàyyi foo jii di daw demal nga ànd ak ñii di dem boo demee Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam du du tiital mukk te du teg ci njàqare wala ak mbugal mukk koo xam ne dafa ñëw tuub nee na ma daw la dugg ci mbooloo mi ba ni nga xamante ni ci laay agsi ci moom nee bi ma ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu ma ne ko mag ashhadu an laa ilaha illa allah man de maa ngi seede naa mul benn buur buñ wala a jaamu ku borom bi tabaraka wa taala te yow ndawam nga yonent bi alayhi salaatu salaam ne ne anta Wahshi ne ko yow yow la Wahshi ndax yonent bi alayhi salaatu salaam xamoon na ko Wahshi Makka la ne woon fa la ne woon ba yonent bi alayhi salaatu salaam gàddaay bàyyi leen fa ba xare Uhud jotee ki ko moomoon di Jubayr ibn Mut'im moom moo ne ko faatal ma boo ma faatalee ki nga xamante ne mooy Hamza ibn Abdul Muttalib ndax sama bayteex bi nga xam ne moom lañ ma faataloon keroog Badar muy muy muy kii Tu'ayma Tu'ayma ibn Adi moom moom parce que euh, frère papaay Mut'im euh, kii Jubayr ibn Mut'im al Mut'im ibn Adi ak Tu'ayma ay ay frère lañu ay mbokk lañu ñoom ñoo bokk ay ay ay mag ak rakk lañ léegi nag sauf que nag moom bàyti xam dañ koo faat keroog Badar muy Tu'ayma mooy léegi nag moom Juwayr ibn Mut'im moom moomoon Wahshi nekkoon Wahshi boo ma ko faatalee de Hamza ndax liñ ma faatal sama bàyti dinaa la def nga libre maa ko moo dox jaamam la woon ba pare Hind Hind di soxnaay Abu Jahl euh, non Abu Abu Sufyan radiyallahu anhu maa ndax mu nañ tuub daal di koy wax ne ko Wahshi maa la ciy tegal nangam ak nàngam boo ma faatalee tamit Hamza ndax moom moo faat ki nga xam ne mooy sama baay di Hind bint Utba muy Utba ibn moo rey tamit sama sama baay te frère sama baay Shaybat ibn Rabi'a ñuy wax mu ray sama sama frère al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a ñoo ñëpp Hamza leen descendre moo leen faat boo ma ko faatalee ma ne dinaa la dolli lii Wahshi daal di dem faat Sayyidina Hamza léegi nag looloo taxoon mu doon laqatu radiyallahu anhu bi mu agsee Yonent bi saa saa ne ko yow yaay Wahshi yow la mu ne ko waaw mu ne ko jege si nga wax ma nan nga faate sama bàyyi teex bi di Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu bi mu ko ko waxee ba pare nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko est ce que léegi man ngaa dem nga sori fi may nekk mooy bu bul nekk fi ma nekk parce que saa bu mën a gisee rek damay fàttali ki nga xam ne mooy sama bàyyi tax boobu te day amay loo xam ne moom lay def ci man léegi est ce que man ngaa sori nga nekk fenn boo xam ne bu ma la gis nee na wax si nee na moo tax dama doon def le tout lépp laa doon def ngir yonent bi sallallahu alayhi wasallam fu ma dégg ne fu ma nekk dégg ne mu fay jege damay jandu demaat feneen ngir bañ mu gis ma ndax ndigal loolu la ma jox moom alayhi salaatu wa am na ci beneen riwaay boo xam ne da ne ko demal nga jël sax jaasi nga xare ji comme ni nga xam ne noon nga xare ba faat Seydina Hamza xare jël del xare yow wax yi ci yoonu borom bi tabaaraka wa taala wax si moom nag radiyallahu anhu moom la ñenn ñee moom moo ñëwoon bi mu ñëwee noonu ci la doon laaj laaj yi ne yonent bi alayhi salaatu wa man comme ni nga ma xamee man dama doon jaaloo te maa faat Hamza di faat nit ñi lu nekk def naa ko est ce que man am naa tuub suñu borom di wàcc ay yenn aay yoo xam ne di wax yeneen ba wax wax si ne ah waaye charte yi rëy na de mooy ne charte yi ñu ci yi suñu borom di wax rëy na de ba ni suñu borom di wàcce nag finalement li nga xam ne mooy laaye bii naan qul ya ibadiy alladhina asrafu waxal yéen sama jaam yi nga xam ne yéen ëppal ci seen bopp ci bàkkaar yi ngeen xam ne moom ngeen sóobu ci teeni bàkkaar yi géeju bàkkaar yi bu leen nag désespérer bu leen ñàkk yaakaar wax yi nag daal di nekkoon baax na daal di dem def li ko yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne ko bu ma gi gisati loolu xadis boobaan imaam at yi daal di solo imaam euh, kii al yi ci euh, euh, fi nga xamante ne nii mooy Shu'abul Iman xadis boobu bii nii bon càllale bi dafa xawoon yolom quand même càllale bi yolom na nooy na quand même mooy dese naa daal nekk loo xam ne lu dëgër noonu dëgër dëgër voilà kon nag ci kaw nii ci la ñu jeexale kon insha allahu taala ci li nga xam ne dañ ne lii moo tax ñu wàcc nga ne ma léegi ñëwal bala ngaa tëj lan ngay boole yi yëpp dama naan la mbir mi simple na walillahi alhamdu wal minna mooy yomb na mooy ne mbir mi de toute façon c'est sûr que Seydina Omar li mu wax noonu la mooy que moom bi ñuy ak ñoom Ayyash ibn Rabi'a ñañ jàppoon ñoom jullit ñi jotoon a gàddaay ke ne ñooñ borom bi dootu leen jéggal ndax lan ñoom dañ leen fitnaal ñu dellu ci ñooñu la wàcc mooy loolu la waaye dafa fekkoon comme que waa Quraysh yore bi alayhi salaam da doon dóor a ñëw am tamit ñoo xam ne dañoo jóge Quraysh di ko laaj ne ko waaye yow ñun suñu bàkkaar yi ñu def te tamit da leen dégg moo tax beneen riwaay mu ne am na ñu doon wax ya naan xaalu dafa am na yéeféru Makka yu doon wax naan way yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ku def lii def lii rey bàkkaar yii njaaloo yii borom bi du la jéggal ak yooyu <coughs> te loolu sax ñoom ñoo ko yaakaar rek mais yonent bi alayhi salaatu salaam masula wax loolu léegi suñu borom wàcce li mooy loolu lépp dafa dëppoo fekk bi yonent bi alayhi salaatu salaam di door ak agsi Medina ñoom ñu doon ñëw am ñoo xam ne tamit loolu dañ mooy laaj boobu dañ koo amoon di laaj naan waaye nan lañu borom bi di jéggale ci bàkkaar yii yépp ñu def suñu borom wàcce laaya bi mu jëm di wax ci wàllu ñi nga xam ne ñooy ñi ñu fitnaaloon te ñu gëmoon yàlla jële leen Medina waa leen Makka comme ay comme Ayyash ibn Abi Rabi'a ak Hisham li nga xam ne jotul woon a génn waaye tontuwaale ñi doon wax ne ñoom waaye bàkkaar yiñ ne nan lañ leen di jéggale nan la ñuy duggee ci li ngay wootew yonent bi sallallahu alayhi wasallam rafet la mais nan lañ ciy duggee te yow yaa ne lii ko def kenn du la jéggal suñu borom wàcce waaye laayo bi muy loolu lépp léegi kàntaa nga ne ma wax sii ma ne la waaw wax sii lenn la mooy bi mu ñëwee mooy ne de façon nañ la li nekk ci nettali boobu ci càllale bi que ne de am na quand benn euh, ak nooy quand mooy ne wax sii ñàkkul ne mën naa wax loolu waaye kàntaa naan ay charte yi loolu moo jot a seet naan charte yi diis nag yooyu mooy loolu moo jot a moo jar a xoolaat ndax li nga xam ne moo wér yu al imaamul Buxaari yi nako noon sëriñam imaam Ahmad te juñu ko léegi soloo ko mooy Wahshi bi mu ñëwee moom moo nettali ñoom Ubaydillah ibn Xayyaar radiyallahu ta'ala anil jami' daal di leen nettali ñi nga xam ne noonu la demee ci yonente mi alayhi salaam ak ni mu faate Hamza yëpp Seydina Hamza radiyallahu anhuma ba yonente mi alayhi salaam ne ko boo manee nga sori foo xam ne man du ma la gis ndax damay fàttali lu metti loo xamante ne nii saa bu ma la gisee kon loolu mooy li nga xamante ne noonu la ñuy dajalee wax yii